xadiis euh, bi nga xam ne muy Usaama ibn Sharif bi na man damaa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu euh, ma ne ko damaa sa'yu laata may tawaaf mu ma if'al wala xaraj ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ma daal di tawaaf hein laata ma masan yu boobu mooy masan yu bayna safa wal marwa mu def entre safa marwa laata may tawaaf nee na yonent bi salaam ne ma ifaal wala xaraj loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel ni ñoom al imaam an-Nawawi na noon al imaam imaam Ibnul moom la waaw waaw moom dafa jàpp ne loolu njuumte la lool loolu la wax lu mel noonu la wax ci ci euh, Zaadul Ma'aad kanta al imaam ibn euh, an-Nawawi rahmatullah alayhi moom dane loolu euh, mooy à condition fekk mooy dafa fekkoon ne kooku doon laaj noonu mooy Usaama ibn Sharik daa fekkoon ne moom defoon na benn ci tawaaful qud na tawaaful qudum wala loolu loolu moo bi mu ne moom kon ta waxoon nañ la sa'yu bayna Safa Marwa ki nga xam ne xiraan la def comme yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa boole aktu aje aktu umra yi kooku bu defee tawaaful qudum def sa'i yu bay na wal marwa bisu aj ji du defaat san yu bay na wal marwa ñi nga xam ne ñooy defaat sa'i yu bayna na safaawal marwa mooy ñi nga xam ne tamattu lañ def waaw ki def tamattu mooy ki nga xam ne moom dafa def aj non umra goo xam ne gu spe goo xam ne da koy def ba génn ci door aj kooku day def ñaari tawaaf noo ñaaru ñaari sa'i yu bayna safa wal marwa parce que benn bi pour umraam gala beneen bi pour ajam gii nga xam ne da koo détaché ci mi loolu la <laughs> léegi nag euh, naka noonu kii ifraat tamit benn saa yu bayna Safa wal Marwa kese lay waaw euh, euh, léegi ku mel na imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne non xadiis Seydina Usaama ibn Sharik boobu mooy loolu daa fekkoon ne kii ajoon na ko daa fekkoon ne tawaafoon na loolu mooy ki tawaaf daa fekkoon ne tawaafoon na tawaaful xudum waaw fekkoon na mu tawaaf tawaaful xudumi loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko kon sa sang yu boobu garaawul kon baax na waaw sauf que nag sauf que affaire boobu euh, dafa am ci boroom xam-xam yi te loolu ku mel ni ñoom al euh, lu ñuy nettal la ci al imaamu ahmad rahmatullah alayhi que ne non non non pourquoi ngeen ne affaire bi euh, moom daa fekkoon mu ci parce que ak ñeneen yi nga xam ne dañu euh, yeneen ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne dañu ne déedéet déedéet pas d'accord ci wax jooju waaw kan moo lan moo leen fi wan ne moom da koo de est-ce que yonent bi alayhi salaam ci biir xadiis bi am na dara lu ñuy wane ne moom tawaafoon na avant amul amul dara lu ñu fay wane waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam laaju neewu ko ah yaa Usaama ibn Sharik mais yow est-ce que nga avant lii est-ce nga avant lii waaw loolu laaju ko wala al imaam al xaafis même li ñoom al imaam an-Nawawi wax la naan fa amma ma wa amma ma waqa fi xadiis Usaama ibn Sharif fa mahmulun ala anna man sa'a ba'da tawaaf al-quduum thumma taafa tawaaf al-ifaada fa innahu yasduqu alayhi annahu sa'a qabla at-tawaafi ay tawaaf ar-rukn waaw waaw walam yaqul mu naan mu naan walam yaqul bi zaahiri xadiis Usaama illaa Ahmad wa Ataa fa qaala law lam yatuf lil-quduum wala li ghayrihi wa qaddama wa qaddama sa'ya qabla tawaaf al-ifaada ajzaa mooy imaam Ahmad ak Ataa nee na ñoom ñoo ñoom rek ñoo jël xadiisu Usaama ibn Sharif bi ne mooy comme que dafa ñëw na Yonent bi alayhi wal Marwa laata may tawaaf mu ne ko if'al wa laa mu ne ko laa haraj amul problème dox naa def naa Safaa ak Marwa laata may tawaaf de Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko defal garaawul. mu ne loolu nag dañ koy aj imaam alxaafis rahmatullah këne moom mii ala man saa ba'da tawaafil qudum mooy dañ koy aj ci koo xam ne moom dafa defoon tawaaful qudum defoon saa yu bayna safa wal marwa thumma taafa tawaaful ifaada def tawaaful ifaada fa innahu yasduqu alayhi annahu saa qabla tawaafi ay tawaaful rukni mooy kooku dina dëggu ne moom de toute façon comme que yu bayna safa marwa benn yoon la koy def defoon na ko ca tawaaful kudum bu ñëwaatee tey ci bésu aj gi ne yonent bi saa saam ah man de def naa sax yu bay na Safa wal Marwa ba pare loolu nu may def mun a ko man ngaa tawaaf wala xaraj ah, mu ne nag ñoom ñoom moo moo tax ñoom lii lañ wax waa jumhur moom loolu lañ wax waaw ah, ne moom affaire bi loolu la xadiis boobu noonu nga koy déggee tekkiwul ne yonent bi saa saam da ko ne waaw noonu waaye nag mooy daa fekk ne moom dafa defoon tawaaf bu njëkk tawaaful quduum ba pare defoon sax yu bay na safa wal marwa ba defee tawaaful quduum moo tax tey ci bésub aj bi mooy tawaaf de bienvenue bu muy nag ci tawaafu aj bi mu ñëwee wax yeneen ci ma lay saaf saaf ne ko ifal wala xaraj comme que tawaaf mu ne sax yu naa bay na safa marwa mu ne ko na dem rek tawaaf de toute façon sax yi bi xasoon na koo def waaye xam nga loolu. ak li al imaam an-Nawawi wax loolu lépp mbir mi day laaj day laaj lu ko dëgëral li waa jumhur wax nii li waa jumhur wax nii moom dafa soxla lu ko dëgëral lool lool lool lool lool lool waaw parce que moo tax beneen côté bi muy ñi ànd ak al imaam Ahmad rahmatullah alayhi dañ ne é eh, est-ce que fi yenente bi alayhi salaatu dégg ngeen fi benn yoon mu ne waaj yi mu ne Seydina Usaama ne ko eh, est-ce que tawaafoon nga tawaaful qudum ah mu ne waaw mu door ko wax lool ñu ne est-ce que loolu amu fi ñu ne waaw kay comme que nag amu fi nag hein comme que nag loolu amu fi loolu mooy tarkul istifsaal tarkul istifsaal inda inda wujuudil bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil gisoon nañ ko fi temps yee <laughs> xamatuma sax lan moo ñu fa yóbbu woon tarkul mooy bàyyi di la di lëñbatu mbir yi di laaj ñu teqantal la laaj bi laata ngay tontu bu dee yonent bi aleyhi salaam bi nga xam ne mooy ashaari dafa bàyyi lool defu ko inda wujudil bayaan foo xam ne leeral fa masala yi dafa far nekk farata leeral jamono jooju mu ñëw di tontu loo xam ne ka ko laaj mënoon naa laaj dugg ci détails yi laaj ko lii wëg lii condition lii wëg lii est-ce que lii wëg lii yooyu yépp defu ko mu joxe àtte bi loolu àtte boobu mu joxe yunazzalu manzilatal umumi fil àtte boobu dañ koy dañ koy joyal dañ koy jox àtte lu joyal parce que mënoon naa laaj ay détails te laajul détail loolu nag moo tax xam nga xam nga xam nga affaire bi eh, boo seet eh, bi ñuy gis affaire sang yu bay na Safa wal Marwa eh, ruknu la ak yooyu ak tawaaf et surtout sang yu bay na Safa Marwa xam nga waa jumhuur dañ ne woon saa yu bayna safa wal balaa baax il faut ab tawaaf jiitu ko tawaaf boo xam ne bu normal la bu yàquwul en fait en fait euh, bii nii loolu lay remettre en cause affaire bii nii hadithu sayyidina Usaama ibn Sharik loolu nag lay remettre en cause loolu mooy wax ci loolu mooy mooy vrai vrai vrai vrai vrai vrai vrai wax ji mooy affaire boobu waaw akbar loolu mooy affaire bi moo moo waa jumuur ne déedéet ñun xam nañ ne tawaaf hein kenn du ko def avant te xadiis bi al imaam abu daawud soloo ko muy bu xadiis usaama ibn sharik bi as-sijistaaniyu raxmatullah alayhi loolu nag lay remettre en cause moo tax ñu ne déedéet génn lii non ah imaam ah, al imaam alxaafis nee na imaamu ahmad daal ak ki nga xam ne mooy ata ñoom rekk ñoo téye ñoo jàpp ci ñoo wax xadiis ñoo téye xadiis bii nii mooy ñoo ko doxe këne kon nit ki mën naa tawaaf mën naa sa'yu bayna safa wal marwa pare daara tawaaf te dara du ko ci fekk waaw ñu ne waaw parce que honnêtement les sarsam moo ne ko defal wala xare oui le problème ta tarkul istifsal bi ñu la wax laaju la duggul ci détail naan ko lii wëg lii te mënoon na koo def waaw mënoon na koo def te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam defu ko waaw ñu ne daal moo tax loolu mooy mooy mbir mi loolu mooy mbir mi xadiisu seydna Usaama ibn Sharik waaye sinon ah te xadiis bi xadiis bu wéral loolu mooy problème bi <laughs> sauf que bon waa jumhur mën nañ ne mooy niñ ko taawiile niñ ko taawiile ñoom loolu mooy kii bi eh, boo demee ci al imaamu Ahmad solow na ko tamit al Ibn Maaja bi sanadin saxiix waaw bi sanadin saxiix waaw yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam sa'aytu qabla an atuuf aw qaddamtu shay'an aw axartu shay'an fa kaana yaquulu laa xaraj laa xaraj waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de man di génn naa man Usaama ibn Shariik ah radiyallahu anhu as-Sa'labi al mu ne génn naa yonent mi aleyhi salaatu salaam aji nit ñi di ko dikkal fa kaana naasu ya'tuunahu fa man qaala ku wax yaa rasuulallah yow yonent mi aleyhi salaatu salaam man de def naa sa'yu bayna Safaa wal Marwa qabla atuufa laata may wër Kaaba gi mu ne aw qaddamtu shay'an wala ma jiital dara lu dul ne aw axartu wala mu yéexe shay'an mbir nee na fa kaana yaquulu yonent mi alayhi salaatu salaam nekkoon di wax laa xaraj laa xaraj laa xaraj waaw eh, kanta imaam ibnul qayyim dane moom wa qawluhu sa'aytu qabla an atuuf mu ne fii haadha al xadiis laysa bi maxfuuz waaw wal mahfuudu taqdiimu ramyi wa naxri wal xalq ba'duha ala ba'd moom noonu la ko dàq waaye dañ naan bal huwa mahfuud bal huwa mahfuud même bu dee ne waa jumhur d'accord ci mais al imaamu Ahmad moom loolu la jàpp ak Seydina Ataa